ci lay gën a baaxe te tamit ci lay gën dëgëre ngir man a gën a mën a dagg kii bi loolu fa xasan waaye fexeel nga def ñett wallahu taala alam ngir doxe lii kon eh, eh, eh, te loolu lu ama am solo la waaw loolu nag moo tax am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ni nii al imaam Ibnul Munzir mu ngi koy tudd ne yenn yi nga xam ne daa ñëw ci yenn riwaay yi nga xam ne yu naa Salman bii ci yeneen yi euh, kàddu yeneen saa sallam ne laa yeg fii ahadukum duna salasati ahjar doyul kenn ci yéen lu gën néew ñetti xeer ak waxam bu ne laa yujzi ahadukum duna salasati ahjar doyul pour kenn ci yéen lu gën a néew ñetti xeer mu ne loolu moom dañ ci day wane euh, bon bàyyi ñàkk bàyyi xel koo xam ne jàpp nga ne mbir mi euh, maanaaw yi lenn kese la <laughs> mooy euh, dindi euh, kii bi rek que ñetti xeer yooyu ñuy wax loolu amu ci solo ah que ne lu gën a néew loolu bon mooy Hanafi lay bëgg wax ne loolu dañoo dañoo bàyyiwul xel bu baax rek wallahu taala alam bon waaye <laughs> waaye loolu dañ naan ñoom gisin la buñ am ndax ñoom dañu xool maanaa bi que ne lan mooy maanaa bi mooy setal bërëb boobu léegi bu fetee te matul ñetti xeer est ce que loolu du doy ñoom loolu lañ gis waaye Euh, euh, loolu dañ naan insha allah euh, li nga xamante ne mooy li gën a dëgër mooy que ne da ñett yi léegi nag waaye am na tamit nettali bu ñuy nettali ci imaamu Maalik parce que imaamu Nawawi rahmatullah alayhi imaamu al-Xattaabi moo wax lool imaamu Nawawi moom li mu waxee traité masala bi ci al-Minhaaj rahmatullah alayhi bi muy sharh Sahih imaamu Muslim dane dhahaba ash-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh wa Abu Thawr ila annahu la budda fi al-istinjab al-hajar min izalati 'ayn an-najasa wa istifa'i thalathati masahat falaw masaha marra aw marratayn fa zalat 'ayn an-najasa wajaba masuhu thalitha luy beneen affaire la voilà lay wax mu ne al imam euh, Shafi'i Ahmad ak imam Ishaq rahmatullah alayhim wa Abu Thawr rahmatullah ala al jami' nee nañ ne te euh, ni manu la ñàkk nit ki buy dem di seetlu di euh, setlu ci euh, utiliser xeer ngir mu dagg li nga xam ne mooy jëm ni sobe li mooy bu dee ay xayta il faut waa ji buy kii benn xayta boo xam ne bu mën a dindee bu xeer bi mën a dindi la waaye sinon bu ko bu xam nga xeer boo ko utiliser loo ko utiliser utiliser mooy asar bi dina ay jeexital dina des loolu waxuñu loolu loolu dañ koy jéggale waaye mooy loo xam ne da cee des jëmmi najaasa gi lool il faut mu dañ mu ne wastifaa'u salaasa masaat te il faut waa ji matal ñetti fob ndax bu dee xeer yi yore saa ne du lu dul bu dee bu kenn ci yéen di utiliser lu gën a néew ñett mooy da koy utiliser benn laal teg sànni laal beneen bi teg sànni euh, jël beneen bi sànni mu ne lool moo tax mu ne il faut ñett yi ñu matal ko ñoom loolu lañu wax bu masaawee benn yoon wala ñaari yoon. najaasa ba mooy jëmmi sobe ba deñ loolu il faut mu defaat bi ñetteel ngir ànd ak yi mu ne euh, ngir doxal ñett yi mu ne wa dhahaba maalikun mu ne li nga xamante ne nii nag imaamu Maalik wa Daawud ak imaam Daawud rahmatullahi alayhima illaa anna al-waajiba al-inqaa kene li war daal mooy mu set fa in hasala bi hajarin ajzaa voilà lii xam nga mooy waxu Hanafiyya yi rahmatullahi alayhim am dañ koy nettali imaam Shaafi'i kii euh, Nawawi moom la nettali nii ci imaam Maalik rahmatullah alayhi ak Daawud az-Zahiri rahmatullah alayhi dañoo maanaa bi comme li ñu waxoon ne Hanafiya yi loolu lañ xool mooy maanaa bi mooy ñu dindi lii da ngir setlu la léegi la ko setal kon doy na voilà ñu ne kon même bu utiliser benn xeer loolu dina ko doy ah, mu ne wa huwa wajhun li ba'd Shafi'iyya mu ne loolu nag wàlla ci lenn ci suñu mbokk yi ne lool bu fetee daal baax na waaw même mu ne xaala boo tax kenn ci ñun ci wàllu boobu ci Shafi'iyya yi parce que loolu tamit lu ñuy nettali la tamit ci imaamu Shafi'i ne law istabja bi xajarin bu dee nit ki daa nekk koo xamante ne nii dafa euh, euh, jël benn xeer boo xam ne lahu salaasatu ahruf daa am ñetti wàll gandum xeer la boo xam ne am na ñetti côté yoo xam ne bu nekk daa jóg mu daal di fompe benn côté bi fompe waat beneen côté bi fompe waat beneen beneen ñoom ñu ne loolu euh, masaha bi kulli harfan masaha ay loolu doy na ko waaw ndax li am na al muraad al masaha liñ ci soxla mooy fomp yi waaw wal ahjaaru salaasa afdal min min hajarin lahu salaasatu ahruf waaye malgré loolu nag xeer ñetti xeer moo gën xeer boo xam daa am ñetti wàll kon loolu wallahu taala alam eh? Eh, même bu dee imaam Ibnul Munzir eh, rahmatullah alayhi moom daa nekk loo xam ne bi bon nettalee lu mel noonu moom da koo xaw a balaye quoi <laughs> waaw waaw daa xaw a balaye yooyu quoi waaw moo tax imaamu Shafi'i da ko doon wax ne nit ki moo tax mu nekk wajhi ci ñoom waaw bu dee daa am xeer boo xam ne ñetti wàll la am léegi kon eh, ci gàttal li ñu bëgg a wax foofu hmm, mooy xeer kese nekkul ne xeer il faut xeer il faut xeer comme li nga xam ne lenn ci zahiri yi loolu la ñuy wax ne non non par force là comme que nett bay saa saa ay xeer hadith yi ñu fi wax yëpp ay xeer lay wax waaw utiliser xeer lay wax idaa dhahaba ahdukum ilal qaa'iti falyastatib bi thalathati ahjar fa inna tujaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais sawaay gis nga ak idaa istajmara ahadukum falyastajmir thalathan ah idaa dakhala ahadukumul khalaa falyatamassa falyatamassa bi thalathati ahjar ñu ne eh, xool leen xool leen xool leen yii nii yëpp waaw ay hadith yi naa Sa'ib ah ah ak Seyna Jaabir Seyna Salman Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu yooyu yëpp ay lay wax kon nag affaire bi lenn la il faut mu nekk xeer xeer moom dafa ràññeeku waaw ñoom bu doon ñoom gars yi mooy même mu ne da nekk ci kër yi yow foog nga ut xeer waaw toilette yi da ngay ut xeer parce que xeer la <laughs> waaw moo tax imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne. wa amma nasu sallallahu alayhi wasallam alal ahjaar yi li nga xam ne moom la wax ne euh, euh, euh, moom yeneen saa salaam que ne ci xeer yi faqad ta'allaqa bihi ba'du ahli adh-dhahira wa qaalu wal hajar muta'ayyin la yujzi'u ghayruhu waaw mu ne wa dhahaba al-ulama kaaffa min at-tawaa'if kulliha ila anna al-hajara laysa muta'ayyan bal taqumu al-khiraq wal-khashab wa ghayru dhalika maqaamahu wa anna al-ma'na fihi kawnuhu muzilan wa hadha yahsulu bi ghayri al-hajar wa innama qaala sallallahu alayhi wa sallam thalathatu ahjar li kawniha al-ghalibu al-mutayassir fala yakunu lahu mafhum kama fi qawlihi ta'ala wala taqtulu awladakum min imlaq wa nadha'irihi wa yadullu ala adami ta'yin al-hajar nahyuhu sallallahu alayhi wa sallam an al-'idham wal-ba'r war-raji' walaw kana al-hajaru muta'ayyinan lanaha amma siwahu mutlaqa voilà bahthun nafisun jiddan waaw Imam An-Nawawi mu ne waa lenn ci zahiri yi ñee nañ foog nga am xeer waaw fii boo mooy képp koo xam ne mazhabu zahiri yi ngay ron mooy yow même boo amee sa kër yi comme kër yi ñu yor nii ci toilette yi nga xam ne ndax ma ne xeer ngay yóbbu xeer moom foog nga boole def ko ca toilette ya waaw <laughs> waaw ku ñëw ci toilette yi foog nga utiliser xeer mu ne leen mu ne ñoom nag dañ ne lool dafa ràññeeku par force la leneen lu dul xeer manu taxaw place mu ne waaye li li leneen yeneen boroom xam-xam yépp ci mbooleem seen fànn yeeg fu nekk rek ci mbooleem fu ne ñoom ñu ne non non non xeer nekkul loo xam ne dafa ràññeeku par force moom wala déet lépp loo xam ne day taxaw place am comme ay mos ay ay morceau wala bant wala yu mel noonu mooy li ñu waxoon rek yooyu yépp nga xamante dañ koy day mën nekk loolu day mën a taxaw place am comme papier toilette yooyu ah te bi mooy li ñu soxla mooy mu nekk loo xam ne day dindi day day day dindi day dagg li nga xam ne mooy sobe ba da koy dindi foofee mu ne te loolu day jot da ko jote bi xayril xajar loolu dul xeer diñ ko mën a waaw li fekk nag mu ne ñetti xeer ndax mooy li ëpp te li gën a jàppandi loo xam ne moom la Euh, doon utiliser jamono yooyee kon loolu manoo cee euh, mooy mafhumul ghalib la la bëgg a wax waaw mooy li ëppoon li ñu doon utiliser jamono joojee comme ni nga ko wax bi ñuy tàmbale kon loolu mënoo ci déglu ca ginnaaw ne kon lu dul moom mënul a taxaw palaasam comme li borom bi wax wala taqtulu awlaadakum minim na bu leen faat seen doom yi ndax li ko waral mooy am ñàkk tekkul ne man bu ko ah kon bu am ñàkk ndax ñu bari ñu doon faat seen doom yi jamono yooyu ñàkk taxoon waaw yee ragalu ñàkk seen doom yi ku bu dee jigéen ñu suuloo oh, kii gàcce la may indil te tamit damay pauvre alors que doom yu góor dina mën a jàppale ci sama liggéey sama commerce beeg sama mbay meeg loolu alors que jigéen wóoru bu leen bu leen rey seen eh, doom yi ci sababu ñàkk waa léegi est-ce biir ça veut dire que bu dee kooku moom sabab boobu taxul man na koo rey déedéet waaw kon nag mu ne yu mel noonu loolu yëpp di wane ne mu ne te liy tegtale dëgg-dëgg ginnaaw biñ la wanee ne mafhumul ghalib la lii te dëgërul Euh, mooy euh, euh, mooy bu ñu waxee loo xam ne lu ëpp noonu lay xewe loolu bu sariya waxee lool jubluwu ci lool kese mënoo ci dégg ci ginnaaw na kon bu dee leneen ah, kon lii rek la waaw mu ngi noon mu ngi noon war a bàyyi ko bu laa war a bàyyi ibukumul laat yi fii xujurikum borom bi bu ñu teree jigéen ñi nga xam ne manuñ leen a denc nga tag man ma denc benn soxna bu ëndaale fi doomu jiit leen bu jigéen mu ne bu leen bu dee daa ñëw ci ñëw indi ko ci kër gi bu leen ko takk léegi est-ce que man dama ciy beneen bi nga xam ne moom ah moom indiwaale wu ko da koo bàyyi beneen kër kooku mën naa ko denc déedéet ndax lu ëpp doom yaay bu doon bu gisee yi fenn day yóbbaale ay doomam loolu la. kon mu ne wayadu lu ta lay gën a tegtale nag que ne ala adami ta'yin al hajar waaye utiliser xeer du loolu moo ràññeeku dëgg-dëgg que ne par force moom la mooy yonent saa san tere gim tere euh, euh, euh, di di seet di seet loo yàq ak li nga xamante ne neefare waaw yi jóge ci nit wala ci ci ci bàyyi ma yi ndax bu doon ne bu doon xajar bu doon ne xeer mooy li ràññeeku kononte kon dina doonul doon doonul woon tere ki saa day tere lépp day tere rek ne bu dul xeer baaxul mu jeex ci luñ doyal waaw kon nag moo tax al wax li ñu waxoon sànq mu ne xaala qaala qaala ashaabuna mu ne mu ne suñu suñu mbokk yi wax nañ muy Shafi'i yi walladi yaqumu maqaama alxajar kullu jaamidin tahirin muzilun lil ayn laysa lahu hurma wala huwa juz'un min xayawaan waaw kon nag mu ngi noonee mu ne boo suñu bo xarwoom xam yi te loolu voilà à part xana euh, euh, kii yi euh, kii yi ci xam bokk à part kii muy zahiri yi leen muy wax mu ne moo tax ñoom ñun Shafi'i yi suñu mbokk yi ñu ne sartaluñ ci mooy affaire bi lii taxaw ma euh, place u xeer mooy lépp loo xam dafa dëgër te laab mën a dindi li nga xam ne mooy euh, jëmmi sobe bi waaw te tamit mu bañ a am xorma comme mburu wala yoo xam ne daa am wala ab téere wala yu mel noonu voilà hmm? wala xaalis parce que xaalis dafa am xorma voilà waaye loolu li am xorma it amoo droit ne man damay tuutal euh, waa France léegi ni may def damay jël drapeau France daal di koy euh, vidéo sama bopp lool rek affaire ñàkk kersa la ah parce que man ñi ma leen bañee wala waa États-Unis wala waa Russie nangam après wane sa bopp di ci euh, tuur ndox ba pare di ko fompoo loolu wal waaw euh, lu borom bi waxoon wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighayri ilm waaw nee woon na booy gëm yàlla yi bu leen di wax bu leen di ŋàññ li nga xam ne moom la yéeféer yi di jaamu même bu dee ne ŋàññi leen ak jaamu yàlla bu mag la waaye borom bi te nañu ko lu tax parce que saddu zaria parce que dañuy dañ lay yóbbu li dina euh, garaaw gisoon nañu yeneen saa salam waxoon euh, laana allahu man laana waliday waaw borom bi rëbb na képp ku rëbb say ñaari waajur walla man yasubbu waliday waaw yo saxaaba yi ŋàññ ay waali yom saxaaba yi jaaxle ñu waayu ne saa salaam nit dina ña ñaññ ay ña waajuram dina rëbb ay waajuram mu ne waaw yasubbu abar rajul fa yasubbu aba parce que day ñaññ li nga xamante ne mooy bàyyi jàmbur waa ji répliquer ñaññ bàyyam waaw naka noonu ainsi de suite kon nan ngay jëli loolu même bu dee yow amul orma ci yow drapeau waa diw amul orma ci yow mais am na orma xalaatal yow léegi da ngay def lool benn waay jóge nee ah. c'est comme ça c'est les musulmans jëli alquran lay jël benn ci librairie bi jënd kan moo waral lool jël ko wane ñëw di tuur ndox wala di def noonu kan moo waral loolu ku dul yow moo tax lenn li il faut ñu ànd ak xam-xam tey takkoog alquran li ñuy jàngal amul na nii rek voilà man gis nga man l'état sioniste attention waaw atta l'état ak mbon gu yées di nekk jël drapeau wam daal di wane. Euh, di neefare teg ko daal di ciy neefare ndax parce que loolu boo ko defee wala iyaazu billah am na ñoo xamante ne nii dañuy répliquer te bu boobaa mën nañu mën euh, ah, nañu jël moo ko waral moo tax loolu dafa ba jara bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw du toog sa fukk di tërëx rëx yi dem kon loo xam ne daa am xorma ah. ci diine waaye tamit bu dee daa am xormam xattaa ci ay yéeféer nga xam ne boo boo kiiwee xattaa jënday papier toilette yoo xam ne man daal saa yi dama leen di ñaaw xam nga nooy def euh, ñun nii dama na yéen entreprise bi nga xam ne yéenay bu national bi defar leen papier toilette yoo xamante ne drapeau euh, euh, benn réew bi yéeféer lañ ciy def waaw bu ko defee gars bu ñuy dem di loolu da leen di metti te loolu mën na tax ñu répliquer leneen loo xamante ne day dal ci lis derul islam loolu nag nañ ko moytu waaw mais buñ naan xorma en général lu jëm ci diine la waaye da ngay bàyyi waaye xel li am xorma ci ñeneen te ñu nekk loo xam ne lu màgg la fa moom ndax boroom bi kat xamal nañu ne kullu hizbin bima ladayhim farihun mbooloo mu ne la ne fa ñoom moom la ñaar biggee kon mu bañ a nekk loo xam ne tamit day nekk laysa lahu ma mu bañ a am xorma waaw ah, nga ne mais papier toile amul xorma papier toile xam nga ne amul xorma waaye waaw ah, ba mooy papier la buñ defar ngir loolu voilà papier pour dem boo demee fomp loolu c'est fait pour leneen loo xam ne dañ koo def ngir leneen waaw loolu lañ lay wax waaw comme nga jël tamit loo xamante ne kaala la kaala jàmbur nga jël xam nga ba am na xorma. nga jël ko daal lool lool wala doo déet waaw mu ngi noonee te tamit bu bañ a nekk lenn loo xam ne ci xayawaan la jóge moo tax mooy eh, azmu gi doon tere voilà ndax lool euh, day nekk nourriture suñu mbokk jinne yi euh, rahmatullah alayhim mu ne al imaamu Nawawi rahimahullah mu teg ci mu ne suñu mbokk yi ba léegi wala yustaratu ittihadu jinsi obligé wuñ ne ah léegi yow boo utiliser xeer xeer ngay utiliser ci lépp comme da ngaa dem xayta te boo xayta tuuraale nga ndox léegi nga utiliser li ngay dagge xayta yi papier toilette wala xeer kenn du la nag obligé kon ci sa sa pëy bi tamit xeer déedéet mu ne nee nañ loolu obligé wul waaw fa yajuzu fil qubuli mën na nekk ci kanam mooy euh, ci pëy bi nga daal di tàncoo ak li nga xam ne xeer wa fi dubur loo xam ne ay ay ay ay ay ay morceau wala yu mel noonu wana wa yajuzu fi ahadihima xajar ma xirqatayni man nga utiliser benn xeer comme ñett la ñuy wax ak ñaari euh, papier toilette wala ñaari morceau ngir mu ñettal euh, wala xasaba wala ab bant kon nag mu ngi noonu loolu lu am am solo la euh, léegi loolu tamit lu am am solo nañ ci bàyyi xel. kon daal al istinja kon gis nga lii nii daa nekk loo xam ne gis nga lii xam nga hygiène la waaw léegi nag yow bu dee xamoo lii lii moo doon sunna yonent bi alayhi salaatu utiliser na ndox comme li nga xam ne noonu la Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu wax ak ñeneen yoo xamante ne solo nañ ko mooy ndox mën naa taxaw place am bi am na ci xam-xam yi comme Sa'id ibn al-Musayyib dafa jàppoon ne ndox lool jigéen ñi ñoo koy ñoo ciy ñoo koy utiliser mais pas waaw moo tax ñeen ñi da doon tumuranke ci ñoom waaw ñenn ñi jàpp ne loolu moom bu <laughs> c'est pour les jigéen alors que mais du loolu waaw loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam utiliser na li nga xamante ne mooy ndox kon ndox mooy li nga xam ne moo ci gën a matale sax ndax waaye li gën a matale noonu lool mooy moo gën a mën dindi parce que ndox non seulement day dindi ayn gi jëmmi sobe gi waaye day dindi waale jeexital ga alors que bu dee xeer ak papier yi yooyu day dindi lan lay dindi. jëmmi najaasa gi waaye du dindi jeexital gi loolu lu am am solo le mais nag li gën mat boroom xam-xam yi dëppoo nañu ko ne utiliser euh, ñaar yi mooy utiliser ay xeer wala papier toilette ba pare daal di ci teg ndox loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a mat voilà ndox mooy de gisoon nga Iba Seyna Anas nee na yone saa salaam. da doon dem ci euh, toilette yi comme ni mu ne ci hadith bu siiw boobu muttafaqun alayhi mu ne da doon dugg fa ahmilu ana wa ghulaamun nahwi idaawatun min maa wa anaza fa yastanji bil maa mu ne yeneen tubaab saa saam da euh, ca toilette ya léegi man ak benn gone boo xamante ne sama âge la euh, sama mooy ba xale mooy benn jeune bu boo xam ne maa ngi moom a maase mu yenu baag bi nga xam ne wala fi nga xam ne récipient bi ñu doon def ndox ak benn yat. yeneen saa bu demee daal di seetlu ci ak ndox kon mu ngi noonu kon loolu ah loolu la euh, euh, mu ngi noonee euh, wallahu taala anhu xam nga am na ñu doon wax ne fii fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu ko ne waa ahlu Quba ñoom lay suñu boroom doon tagg ci saar boobu même bu dee ne bon loolu des na <laughs> waaw loolu hadis la boo xam ne wirul waaw. voilà te ne moom la doon wax ne am na fa ay góor yoo xam ne yuhibbuna dañoo sopp lool waaw an yatahharu di laablu ñu ne mooy ñi nga xam ne ñoom ndox lañ doon euh, laablu ci loolu la wàcc waaye loolu euh, daal di luy dëgër noonu même bu dee ne lu siiw la nag. Hmm? Ah, kon loolu mu ngi noonee kon ku defee papier toilette kese doy na ku def xeer kese tamit doy na waaye dañ la li gën a mooy boole ñaar yi waaw loolu nag. bu dee yow xamoo comme ñun suñu peuple yi ñu xaw a mel ba pare gaaw a xeebaate boo gisee ba nee xale ñu naan ay naar yaa salteeg nangam ak nàngam boo demee ci yooyu ñoo parce que jàpp nañ ne comme que leneen amul waaw leneen amul alors nga xam ne ñoo nekk al qimma fi fil xadaara muy yonent bay saasaam ak saxaabaam doon utiliser mooy ay xeer waaw kon ñun xamuñu tous waaw nañu wàcce suñuy laaf <laughs> te xam ne dañoo ñàkk xam dara rek waaw <laughs> waaw <laughs> loolu moo tax ku nit da war a modéré yow lu lu lu la jaaxal xamoo ko parce que yéen ndox kese ngeen di utiliser nga dégg ñu naan la moom buñ demee dañuy kii rek waaye tubaab yi nga dégg ñenn ñi ci ñun moom wolof yi non wal iyaazu billah sénégalais yi man tubaab yi ni ñu sànqee buñ demee toilette léeg-léeg sax du utiliser ndox dañuy fomp kese après génn yow yaa xamul dara après <laughs> bu dee dañ na yow loolu yow mais ñu doon xeer nag dama ne yenn saa saam li ëpp li doon utiliser wax xeer la wax ndox parce que dafa azizoon ah mais jox ko woon ama voilà lu bari ay xeer moo tax Ibn Mas'ud mu ne bi ma demee yenn saa saam dama ne dama indi ma ñetti xeer bi mu demee euh, àll. ma dem uta gis benn xeer waaye seet seet gisuma indi benn boo xam ne neefare la ka ba ba yàq yeneen saa sam sànni ñaar yële ne ko ne ko ne ko lii nii rigs sobe la ak yooyu loolu ma doon utiliser li ëpp kon nan lañu mën a waxe lool mooy waaye ñun suñu benn excuse mooy xamuñu ko woon waaye bés boo xamee lool nag bu yeboo nga bàyyi yeeti di wax lool ndax bés boo ko waxatee en connaissance de cause di ŋaññi lu yonent bay saa saa neewoon bala nga siy sori léegi di ñëwee voilà kon nag loolu attention waaw attention ba pare di xeebaate jàpp na ñun ñoo set ñun ñoo nangam ma ne kullu baatil aku autant ak nekk koo xam ne ak rëy jàpp na ñun daal ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo baax ñoo sell lu gën ci ñun la nekk alors que kullu hada kadib wa baatil neen la te tamit ay wax la yoo xam ne wute naag ñi mu kon nag. mu ngi noonee loolu lu ama am solo la waaw istinjaa nag bu ñu ko waxee nag kenn du ko defee du dangay euh, ngalawal naan xaarama istinjaa déedéet <laughs> non loolu moom bokku ci waaw loolu moom <laughs> moo daal imam nuqu daa ma ne man de xaw ma ci kenn benn wute bu am ne loolu moom <laughs> am na waaw que ne istinja mooy boo demee boo boo boo ngelawalee lool moom amul daan demal raxas fi nga kii kon dina yéeme <laughs> waaw gis nga sharia bi nim simple waaw loolu wallahu taala alam kon beneen euh, euh, teggin waxoon nañ la ne mooy boo ko de ko defee sa ndejoor gis nga ndax lan non seulement teral ndejoor waaye tamit bañ a nekk koo xamante ne nii yow sa ndejoor bi ngay lekke di ci naane di ci nuyu loolu boo ko defee loolu ndax man man na man ngay dem di tàncu wala di eh, kii eh, di di di fomp sa gannaaw eh, mu am ci taqaale sa loxo waaw léegi nga nuyu nit ñeeg loolu loolu day garaaw waaye it nit ki sopp nañ bu ko kon moo tax yonent bay saa saam ne laa yamassa laa yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassah min al bi yaminihi wala yatanaffas fil ina' lo xadis bu nekk ci saxiixayni xadis sayyidina Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i radiyallahu anhu mu ne leen saa saa nee na bu kenn ngallaawaay bu kenn ci yéen jàpp sa karam ak ndejooram fekk mu ngi tuur ndox bul tuur ndox téye sa sakar ak sa ndejoor waaye wala yatamassa boo ñëwee ba war a tàncu ak ay xeer defe ko ngir dagg li nga xam ne mooy tuur ndox yi boo ci paree loolu bul jàppe Euh, euh, euh, di ko defee ak sa ndejoor waaw wala yatanafas te tamit bu mu noyyi ci li nga xam ne mooy hmm, ndab li waaw loolu kon teggin la bu am solo bu ko defee sa bul raxase sa ndejoor waaye bul jàpp si cir bi ci ndejoor jàpp boobu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne loolu ci xayta kese la ak dem boo demee euh, toilette waaw kanta est-ce léegi waa mais euh, parce que bu dee nit ki est nit ki mooy euh, man na laal cëram ak ndejooram loolu de al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah mu ne imaamul Buxaari rahimahullah boo gisee mu bi muy indi xadiis euh, boobu euh, di wane ne loolu bu yonent bay saasaam li tënk loolu bu kenn ci yéen laal wa yabul loolu moo tënk li nga xam ne moom la doon tere nit ki daal di laal pëyam ak li nga xam ne mooy loxo ndejooram voilà laal pëyam ak loxo ndejooram parce que mooy kooku na ko defeek loxo càmmoñam waaye bu dee daa am aajo da koo waral am ñu ne non loolu parce que ko waral Euh, euh, euh, dañ naan la aajo du lekk rek ci wàllu dem toilette du dem toilette kese voilà man am beneen aajo toilette en tout loolu dañ ko fay tere waaw dañuy tere nit ki di laal li nga xam ne mooy awraam ak li nga xamante ne mooy ndejooram di tàncu kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi am na beneen affaire boo xamante ne nii ci teggi ni mooy boo paree nga mën a bu dee foofu nga nekk amoo saabu wala yu mel noonu nga dóor sa loxo ci suuf comme ni ko yonent bi saa salaam sayyidina Abu Hurayra nee na yonent bi saa salaam kaana idaa atal xala ataytu bi maa'in fii tawrin aw rakwa fastanja thumma masaha yadahu ala al ard voilà comme ni ko al imaamu li euh, nga xamante ne nii Ibn Maaja rahmatullah alayhi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhima daal di solowee kon mu ne. li nga xamante ne nii euh, euh, yonent bay saa ma masoon dem toilette man Abu Hurayra dama ko doon ëndil ndox ci benn tawru benn euh, récipient boo xam ne ci cuivre la woon léegi bu ko defee moom lan la doon def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee mu daal di seetlu seetlu ak ndox mi après mu dóor loxoom raay loxoom ci suuf si dóor ko ci loxoom raay ko ngir man gëw koo mën a raxas ñun nag am nañ bu ñu boroom bi mayee lu mel ne ay saabu yooyu lay mën a nekk waaw kon nag mu ngi noonee waaw liñ doon wax sax imaamul Buxaari dafa baabu laa yamas laa yumsiku zakarahu bi yaminihi ida baal imaam alxaafis bu mooy bu nit ki laal sakkaram ak ndejooram bu dee dafa tuur mu ne loolu imaam alxaafis ci jublu mooy te bu kenn laal sakkaram ak ndejooram Eh, loolu lim ci jublu moo ci muqayyad bi it moo ko tënk voilà kon nag yeneen yi nga xamante ne du dem toile day nekk mu baaxan waaw kon nag loolu wallahu taala alam kon daal ci kaw noonu jeexal na la istinja ak li nga xam ne moo ci jëm ci eh, eh, gàttal mu ngi noonee wallahu taala alam bii am na bu mu bo benn ci yi ñu ci ci fitra yi yoo xam ne lu mu jegeel la mu yàlla intidaax voilà mooy mënoon nañ ko dugal fii mooy bi mujj